أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ الحجة العلم أبو زكريا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 qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min ijlaalillahi ta'aala ikraama di shaybati al-muslimi wa haamili al-qur'aani ghayri al-ghaali fiihi wal-jaafi anhu wa ikraama di sultaani al-muqsit hadiisun hasan rawaahu abu daawuud rahimahullaahu ta'aala kon ci suñu jotaay bi ñu génn ci garab gi ñu toll ci toolu ñu ñu sell ñu radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin gisoon nañu muy wekk boroom xam-xam yeeg ñu mag ñeeg boroom gëneel yi jiital leen ak wane seen tey feeñal seeni ba gisoon nañ ci ay xadiis gisoon nañ xadiis trois cents cinquante et un trois cent cinquante deux ak trois cent cinquante trois biñ mu jëwoon gis moo doon xadiis Seydina Mawlana Ibnu Umar di ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñetti trois cent cinquante trois radiyallahu anhuma mu ne anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala araani fil manaam atasawwaku bi siwaak banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadiis numéro trois cent cinquante quatre ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent mu ne waa nabi Muusa hadis bi mu ngi koy jële ci bàyyi Muusa looloo doon dàkkantalam waa nu mu ko doon fay <laughs> naa baba ci kanam <laughs> Abdallah ibn Qays annahu qaala neena qaala rasulullah mooy al-Ash'ari mu ne ndawal yàlla li sallallahu inna min ijlalillahi ta'ala bokk na ci màggal yàlla mi nga xam ne moo kawe te yéegut bokk na ci màggal yàlla ikraama mooy di teral fi shaybati boroomu bijjaaw al ka nekk jullit waaw ki dem ba ba jaaw nga koy teral te du jullit bokk na ci màggal yàlla la bokk waaye bokk na ci wa xaamilil qur'aan mooy ikraama xaamilil qur'aan mooy di teral tamit ki nga xamante ne bokk na ci ba léegi ki nga xam ne moo mooy ci mokkal alquran dañ naan ci yenu alquran waaw ndax <laughs> mokkal bi eh, waaja du daa da doon nelaw rek mokkal alquran <laughs> ak yen da ngoo yenu mooy am na coono xeetu coono gum gum dajoon laata bu koy muy mën a wattu alquran <laughs> kookee nag gayril gaali ah, mu bañ a nekk koo xamante ne nii dafa dafa ëppal waaw mokkalkatu alquran boo xam ne ëppalul ci mokkal nga mu mokkal ak alquran ja loolu dinañ ci ñëw léegi insha allah fii mooy ëppalul ci alquran ja ah. waaw nekkul ci excès exagération bu metti wal jaafi an ak ki nga xam da koo mokkal ba pare waaye di ko négliger yoonam newu ci waaw mokkal na alquran waaye ay jëfam dara dëppoowu ci alquran kooku moom taxul ñu wax mais mooy ki nga xam ne mooy ci digg dóomu di fexe li mu mokkal muy fexe tënku ci loolu même bu dee am nay rëcc doomu aadama alayhi salaam mu ne kon ñaari ñi euh, euh, bokk na ci màggal yàlla màggal borom bi jaaw boo xam ne dafa gëm yàlla màggal koo xam ne ku mokkal wattu alquran la koo xam ne ëppalul nag ca alquran ja te tamit gàttañ la wuta wa ikraami bokk na ci tamit ñetteel ki mu ne màggal ko bokk na ci màggal yàlla teral ko bokk na ci màggal yàlla mooy ikraamu wa ikraama teral fi sultaanil muqsit teral boroomu nguur koo xam ne borom bee ko jox pouvoir ba pare mu jub voilà mu ngi noonee juste nekk mu ne xadis bi xadisun xasan boo xam ne bu baax la rawahu solo na ko Abu Dawud al imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy est-ce que al imam Abu Dawud kese moo ko solo ñu ne la moo ci wéete al imam Abu Dawud mu ngi ko indi ci awwalu kitaabil adab baabun fi tanzilin naasi manazilahum waaw njaal beenu buntu teggin yi buntu bi nga xam ne wax wàcc gu ñu wàcc war a wàcc nit ñi seen ku nekk seen dayo seen place mu ne haddathana ishaq ibn ibrahim as-sawwaf mu ne ki ma nettali moo ishaq comme ça nga bëgg juum jàpp ne al-hanzali la ibn rahawi ndax sëriñ ñoom ñi eh, ñoom ñooñ ay sëriñam lañu woon mu ne ishaq ibn ibrahim as-sawwaf mooy ishaq ibn ibrahim ibn muhammad as-sawwaf al-bahili abu yaqub al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala haddathana mu ne nettal nañu eh, Abdullah ibn Humran wa Abdullah ibn Humran ibn Abdillah ibn Humran ibn Aban al-Qurashi al-Umawi Abu Abdirrahman al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala akhbarana Awf ibn Abi Jamila mu ne ko nettal mooy Awf ibn Abi Jamila eh, eh, di Abu Sahl al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Abdi an Ziyad ibn Mikhraq moo ko jëlee ci Ziyad ibn Mikhraq di Ziyad ibn Mikhraq al-Muzani mawlahum al-Basri Abul Harith rahimahullahu ta'ala an Abi Kinana moo ko jëlee ci Abi Kinana di Abu Kinana al-Qurashi al-Ash'ari eh, non kii Abu Kinana kii al-Qurashi al-Qurashi al-Qurashi Abu Kinana al-Qurashi rahimahullahu ta'ala an Abi Musa moo ko jëlee ci baayu Muusa kan mooy baayu Muusa mooy Abdallah ibn Qays al-Ash'ari at-Tamimi radiyallahu anhu taalibe Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min ijlaalillahi ikraama dhil shaybati al-muslim wa haamilil qur'aani ghayril ghaali fiihi wal jaafi anhu wa ikraama dhis sultaanil muqsit hadith bi nii Euh, euh, nu mu tudd baax na baax na nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem kon hadith bii nii euh, la al imaam indi suñu yonent bi alayhi salaatu salaam hadith la bu hasan hadithun hasan bu baax la rahimahullahu ta'ala al imaam Abu Dawud kon moom hadith bi al imaam Abu Musa al-Ash'ari lëkkaale bi xadiisam bi am suñu bunt bi wekk boroom xam-xam yi ak ñu màgge ñi ak boroom euh, euh, ngëneel yi jiital leen ci keneen ku ñoom te feeñal seeni martaba loolu dañ ciy gis fii ne lëkkaaleem mooy màggal borom bi ndekete yoo ijlalillah inna yonent bay saasaan bi ñu ci yëgal ne loolu doo ak ñàkk fayda comme ni ngeen ñu jàpp non waa yow dara fii ñu naan ay saa yi mais nii nan lañ ëppale nit ñi mooy gaa yu rëy yi quoi mais jàngara après daa tax ñu ñëw moom la ñuy jiital dañ naan la yow xamoon waaw boo jàng kay moo xam mais ñoom la ñuy jiital lan bëgg ñu jël ay juhaal bi ñuy jiite waaw bañ ko defee la problème bi am waaw bañ ko defee nag la problème bi am waaw waaw yeneen trois cent cent waxoon na lu mel noonu waaw inna inna allaha la yanzi'u al-ilma intiza'an min qulubi an-nas ba'da an an aqilu aw an faq an an aqilu waaw walakin yantazi'u bi mawti al-ulama <laughs> hatta ila ma ah yura wala ma baqiya aalim ittaxada annaasu juhaalan fa dallu wa adallu aw kama qaal yeneen tubaab saa saa nee na borom bi da dul xëcc xam-xam ñoddi ko ci dënnu nit ñi ginnaaw bañ ko takkee xam ko jàpp ko waaye ni muy def ni mu koy dindee xam-xam borom xam-xam ya mu jox xam-xam ñoom lay jël par benn di leen faat waaw wala da ngay benn borom xam-xam génn àddina moom nga waat ne moom en tout cas jafe na en tout cas jamono yow xamoo ku mel ni moom <laughs> te ko koy remplacer mooy kan kan gisoo kenn <laughs> waaw du ci xam-xam du ci leer du ci xam du ci leer du ci benn ci yooyu waaw borom bi di leen faat par kenn kenn waaw hatta ida ma baqiya alim ba benn borom xam-xam daanaka du fi def léegi luy xew ittaxada naasu nit ñi jàppe nag ru'usan nga leen di jiite juhala ay réewaakoon ñoo xam ne xamuñu dara la ñuy teg ci seen bopp yi waaw yow moom moo ñu dal nga naan lan <laughs> kan lañ fi fal ndax compétence am wala kan mu nekk fenn ndax compétence am loolu népotisme ay daw waaw raggalante gannaaw ak fal saay mbokk waxuñ la bul say mbokk mais say mbokk nga xool ka ci ña ci compétence mais jël rek yow critère bi mooy sa mbokk kese waaw parce que nit ki kim xam moom la mën a wóolu waaye nag di yow koo xam ne yow da nga ko fee teg ngir muy am salaire dong waaw ngir accaparer mbir yi ña ko yeloo ña ko yeeyoo ñu teg leen fële nañ jàng ba yooyu seeni këy kenn faalewu leen déedéet boroom xam-xam yi ñu teg leen fee jël mbir yi teg ko ci loxo ñoo xamante ne nii xamuñu dara waaw ittaxasa naasu te lool ni muy nekk ci président lay nekk ci poste yépp waaw foo nekk rek man ngaa man ngaa xaw a wax ne ab jaahil fa toog moo fa ferenkolaay waaw toog nag ca ca ca ca ngangu naay <laughs> ñu jàpp ñoo xam ne juhaalan ay ñu xamuñ dara ruñu ruusan def leen ay njiit nag léegi nu def fa ballu te loolu nag ci diina la gën a ñànge waaw jël jël jël jël jël jël ah poste yi ci télé yeeg ci rajo yeeg ci yooyu jël ñoo xamante ne nii ñoom xamuñu dara waaw <laughs> ñu nekk fa di wax ne ñoo yee nit ñi ñooy jàngal nit ñi talu nañu bëgg cee wax masala bu ñu leen laaj wala bu ñëw ñu bëgg cee wax di ci waxi tojaage rek ñu bari di leen topp mooy fa dallu ñoom sànku nañ ba pare waaye wa adallu ñu sànk nit ña leen di topp fàttale ko li Seydina Ubay kaa bu wax keroog <laughs> bi mu xëccee Qays <laughs> Qays ibn Azim tegu ko ne ba pare bi mu paree bu koy ne bu koy wax na ko bu ma bu bu ma mere ci li ma def lii nekk lu dul digëb yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne moo ñu digaloon ñu ñu ñu ko ñu ñu ñu ñu koy jege waaw ginnaaw bi mu mu féete xibla bi <laughs> naan man ñi ma gën a attristé wu sax du du ci jiit yi nga xamante ne nii ñoo sàggane njàngale yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba yii yëpp ñoo ko waroon a jàngale defuñu ko waaye ñi ma gën a ñi nga xam ne seen cas ñoom la ma gën a metti mooy rek ña nga xam ne adalluhum mooy ñañu sànk mooy ña leen di topp waaw loolu nag ci diine la gën a pataawe ci la gën a ñànge ci la gën a garaawe waaw waaw mooy bàttalakol wax jooju waaw kon gars yi dallu dañoo sànk ba pare nag sànk nit ñi ndax nit ñi ñoom la ñuy roy de façon moom moom la ñuy roy ñoom la ñuy topp ci li ñuy def ñu daal di nag di def ay tojaange di wax ci diine lu du dëgg di daganal nit ñi maa xar maa maa xarama Allah waaye di la di daganal euh, euh, yoo xam ne yàllaa ko xaramal day dagan di ba pare di xaraamal yoo xam ne maa ahalla Allah lu yàlla euh, daganal waaw léegi yow ñoo ñëw bëgg ñu falle nga naan la noo tax waaye gars yi dañoo xam rek ñu leen di teg waaw loolu laa la noonu alhamdulilah miinoo xam-xam waaw parce yow gox bi nga jógee ak réew ma nga jógee miinuñu di jiital boroom xam-xam yi boroom tur boroom sant yeeg boroom boroom boroom duggal génn génn yi nga xam ne daal ñoom moom moom mën nañoo maniganceeg def lu ne bañ teg leen ci yow lool rek nga xam moo tax bu ñu nee jiital boroom xam-xam mu soge la waaw qu'il te nag mille fois moo gën <laughs> waaw kon bokk na ci màggal kon boroom bi tabaraka wa la hein mooy allah loolu rëy na bokk na ci ni ngay vénérer borom bi di ko ci bokk na ci màggal yàlla mooy nga màggal nga teral boroomu bijjaaw boo xam ne jullit la waaw ndax ko shabba ala islam waaw kooku dafa màgg ci lii de waaw même bu dee am nay rëcc rëcc yu ñu ko xame waaw ki am ay rëcc rëcc yu ñu la xame kay kooku kay mooy ci baax <laughs> moom moom ay ay défaut mën nañ koo lim yow mi koy xeeb yow say défaut dañ koo mën a lim <laughs> est-ce que yu'addu wa yuhsa <laughs> aw ah kon nag ka ñuy lim naan kii moom nangam la ñu xamee ko loolee kooku kay moo tane ki nga xam ne moom da cee baree baree baree la ba kenn mënu koo limal benn kese tellement dafa bari kon nag mu ngi doon waaw mu ne laatukaa nga daal di koy teral ndax nga xam ne boo ko gisee xam ne premièrement jàppal ne lu la ma la man a may ci xam-xam ak lu mu la mën a defal ci alal ak ñu yëfi àddina ak xam-xamu al àddina ak alaaxira na bàyyi xel ne ah kii de premièrement moo ma te dund na at yoo xam ne man dunduma ko gëm naa de du ma setal kenn ci yàlla que am na loo xamante ne ñàkkul lu mu defal yàlla loo xam ne man mii defal bokk te loolu même bu dee benn mbir la. naa ko xoole loolee xaw ma ko nag en tout cas yonent xamal ne ma ne ma màggal bokk na ci màggal yàlla mi ñu bind may teral koo xamante ni boroomu bi jaaw la te di boroom lépp jullit ma teral la ngir yàlla waaw amul man daal sant walaay seet waaw moo tax bu boobaa yow mi nekk policier boo nee ci tali bi wala yooyu doo gis sa moroomum baay wala sa moroomum maam nga jël permis amul benn infraction bu mu def nga jël permis di ko këy këy di ko këlli këllee ci tali bi jël ko mu ngi taxaw taxawloo ko fële jël ko dem ca ker ga mu war a génn di dox ci naaj wi fekk si la te yow ngay jeune boo xamante ni nga mën a waaxu di daw di def lu ne nga jël permis góor gi dem ca ker ga toog te waxoo ko lan la def mu war a génn oto bi gaare wóorul tali bi nga xam ne oto yaa ngi naan fër di daw mu ne di daw yenn kër yu mag mu war koo traverser wala loolu fekk ci la fa nga nekk imaginer mu koy traverser oto fël ko loolu xalaat do waaye mag nga bëgg koo génn oto bi ne xamoo ndax moom est-ce que euh, laata muy toog ban coono la am bi muy dugg ci oto bi loolu lépp seetoo ko waaw loolu lépp seetoo ko loolu lépp seetoo ko ah nga ñëw jël permis dem taxaw fee waaye doo ko jël di ko gëdd na deful dara même bu defee infraction lépp kay teggin na war a doon nga xamal ko ne ah góor gi waa yow de ah oto bi de amul fii de xanaa assurance bi da nga koo fàttee renouveler waaw assurance bi nga ma wan moom périmé na de ah mooy ci wax yu sedd nga waxe ko noonu mais nag mais lii moo xam nga dañ ciy gis ñu fuulta réew ay homme de loi yoo xamante ne ay policiers yoo xam ne noonu la ñuy wax ay gendarme waaw di wax ak ñoo xamante ni man lañ leen a jur man leen a mat bàyyi maam ak lépp ñu leen di jàngi noonu waaye nga gis koo xamante ne parce am na lu am ci administration bi wala médecin la moo xam sage-femme la wala yooyu te bu ne euh, ku am bi jaaw moo femme bee yem moo jigéen bee yem ah. ki nga xam ne màgget la nga gis ne mag la moo la mag yow maase sa ndey wala wala na mag sa sa maam wala yu mel noonu kooku da nga war a teral waru la ñëw ci hôpital ñu koy jànnee ah, ma li ak yu mel noonu ñii kenn manu leen wax wax yu ñaaw yooyu ngay dégg nit ñi di ko wax di ko wax ñoo xam ne mën nañu leen a jur ndey baay ba pare. kooku bu jógee julli jot mu ne mu ngi julli yow xamoo sa julli di ngay julli yàlla mi ngay jullil moo la ne hé ci lan nañu yonentam alayhi salaam bokk na ci maggal borom bi tabaaraka wa mooy nga teral bi gaaw bi nga xamante ni jullit la waaw koo gis teral la rawatina ñu mel nii moo tax da wegeel dafa am ci l'islam waaw lu la yàlla may yaay président waaw mag ñi boo nekk daa am ñoo war a waxee ñoom doo taxaw di leen jànni waaw waaw di leen tuutal di leen xas ne yéen seen génération vous n'avez rien foutu par exemple wal billah defu ngeen dara waaw et après ngeen ñëw di kaas lu ngeen di kaas wal iyaazu billah yow suu adab yow da ngaa njiit nga mais da yar da reew réew te boo continuer noonu da nga xam tu vas voir tu vas le regretter laa où le regret ne servira à rien en tout cas ne te servira à rien toi voilà kon affaire ay teggin la bokk na ci màggal boroom bi bu dee borom bi yow weñ nga ko màggal koo xam ne boroom bee ko may ay at ba mu am bi jaaw te di julli waaw loolu nag bu la ko waxee nga ne kon bu dul julli du ma ko màggal ñu ne la déedéet parce que mafhumul ghalib la parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñuy waxal li jëppay jullit lañ loolu tekkiwul ne man voilà léegi daal bu ma xoolee en tant que policier man bi ma xoolee carte grise wala permis waa ji ah Michel Lenoir la tudd waaw wala Michel euh, Thiaw wala Gomis ma ne ah sa waay ñi moom du jullit kon daal man bon bokkul ci ñi may wax déedéet ci la tey <laughs> parce que dafa waxe ñu ëpp parce que jullit ñaa fopp mu waxe loolu mais man dalal képp koo xam ne borom bi gaaw rawatina boo xam ne bu jullit la waaw mooy màggal respect le respect c'est pour tout le waaw rawatina bu jullit waaye màggalal koo kee ñépp nga war a respecter voilà waaw mu ngi noonu le kon màggal borom bi jaaw boo xam ne way gëm yàlla la waaye bokk na ci màggal borom bi teral mooy teral borom bi jaaw gëm yàlla wa xaamilil qur'aan ak ki nga xam ne dafa yenu alquran dafa mokkal alquran waaw dafa mokkal alquran moo tax al imaam al qaari rahimahullah mu ne mooy mokk teral qaari uhu jàngkatu alquran koo xam ne foo ko fekk mu ngi ci alquran bi wa xaafidu ak ko mokkal wa mufassiruhu ak ak moom mufassiruhu ak ki nga xam ne moo koy tafsir koo xam ne daal léppam alquran la même bu dee mokkalu ko ni mais moo yenn wàllu maanaaya di ko xamle kooku na ko wet na ko màggal na nga ko teral ndax sa borom ndax teral ko bokku da ci màggal sa borom ta'zimu rabbika azza wa jalla waaw da ngay xam ne borom bi nga xam ne mooy zul fadlil azim borom ngëneel yu mag yi jël na ci ngëneelam boobu defal ko kii loo xam ne man defaluma ko ngëneel boobu nag nga ci sant borom bi naka à travers kii nii di maggal koo kee ndax képp ku borom bi teral yow da nga koo war a teral ba mu ko ràññeewee ak li gën a màgg di alquran nga teral ko rawatina ngir doomu aadama waaye rawatina ngir loolee jagle boobu ko borom bi defal mu nekk nag gayril jaat koo xam ne alquran da koy jëfe minimum di ci góorgóorlu xanaa ki nga xamante ne al xulu al al al ki nga xam ne ci xulu la nekk al xaali fii ki ci ëppal waaw nga xam ne moom daa bokkal alquran waaye foo ko gis li alquran bañ kese lay def ba pare di lëñbëtu li nga xamante nii xamu ci dara ci maanaa yi ah ak yoo xamante ni yu compliqué la ak yu mel noonu bi ñu ëppal daal moo ci xam day ëppal boo xam ci njàng bi ah da ngay dem ba xam ne waa ji li muy def natural sur quoi na jàng mais buy jàng même tajwid bi man sax dina ci yokk ay cam langal ci nii ndax lan ngir rek gundi nit ñi déedéet kooku waxuñu kooku kooku moom dañ ko war a yedd waaw li gën a garaaw nag mooy nga ñëw li alquran di jàngale ngay def lu contraire te yow xaafizul quran da xaamilul quran mu ne ba mu des ku mel nii ndax kooku boo koy màggal moom daway problème bi mooy tam mu jàpp ne moom li mu ne nga koy conforter waaw ñàkk a teral alquranam bi nga xam ne moom la borom bi def ci dënnam waaye wal jaafi'an ki nga xam ne daf ci négligence mooy ki nga xam ne da koo sori waaw al jaafi'an dafay négligence waaw mooy kii kii mooy ki ki dul def dara ci alquran di def le contraire ki négligé nag ki nga xam ne moom dafa ëppal mooy alxaal yi mooy moom dafa teeŋal de trop voilà mooy alquran yi waaw ëppal ci ëppal boo xamante ne nii wala boo affaire bi lii ba bi ci deme ndànk ba pare ëppal ci wàllu jëfe-jéeg njàng meek yëpp contraire bi mooy ci joro sànq al jaafiyaanu mooy ci xam ne lépp lu alxuraan di wax mu sori ko di jëfe le contraire ba pare moom jàng al ba moom mu digalee kuy jàng alxuraan sax day mel day mer sama mokkal alxuraan de gàddaay di ko jàng ak di ko jëfe ak tamit fexe di ko di ko settantal loolu lépp mu wane ko gannaaw waa ji mel noonu moom bokk parce que kooku déedéet kon nag képp koo xam ne ku digg dóomu mooy li bëgg a wax fii mooy mbir mi ci diggu dóomu la waaw waaw ki nga xam ne daa digg dóomu waaw nga xamante ne moo tax nit ki boo bokkale alxuraan di toppatoo leneen ba ko da koy fàtt waaw da koy fàtte ah moo tax bu ngeen jàngee alxuraan bu leen ko miin ko mokkal ko bu leen ko sori ci bañ ko di ko jàng bàyyi ko fekk di yittewoo ay tafsir bi kese bàyyi di ko jàng ci moom da koy fàtte waaye di yittewoo leneen yeneen xam-xam ñi nga xam ne ñuy yittewoo xam-xam bàyyi bi alxuraan déedéet da ngay boole yëpp mooy ndayu yi mooy ndayu xam-xam ba ngay jàng moom mooy ndayam mooy da ngay lu nekk da nga koy jox wàllam bañ a nekk ci négligence waaye ba nga nekk ci li nga xamante ne mooy excès gàttañ lu ak ëppal diggante ba ngay nekk wabtaxi bayna zalika sabila kon nag mu ngi noonu mooy alwasatiya lool foofu ngay nekk mu ne nag ku mujj ki nga xamante ne nii bokk na ci màggal yàlla mooy teral waajoojee mu ne wa ikrami di sultanil muqsit waaw mooy teral boroom nguur gi nga xamante ne nii dafa jub waaw dafa jub ngeen xamal ko nu jub nga waaw da di ko teral di màggal ay mbiroom xam ne kii kat modèle la boo xam ne nit ñi war nañoo mel ni moom nga teral ko waaw am na ñoo xam ne ñoom seen problème mooy teral boroom alal wala teral eh, ku yàlla defal dara wala nguur ñoom pour ñoom dañoo war a wane ne ñoom dañ koo ñemee non moom du bo moom yow dara fii booy bii ñoo wane ci biir nit ñi nag wan ne moom mu ngi foog ne mu ngi def dara alors que deful dara tel xaqaara tel mépris boo xam ne yow yaa yow yow yaa yées waaw affaire bi du loolu mbir mi ko yàlla yëkkati yëkkati ko mais di def rek ngir nit ne diw ah diw diw de moom moom xam naa moom ñeme na buur bi wala ñeme na président wala lépp boo ni ñu koy tutoyer te loolu lépp ci biir nit ñi mu ñuy forcer ay traits ba nga gis ne kii il n'est pas naturel quoi. bëgg rek wan nit ñi ne voilà moom voilà moom dara fii ah mooy président mais dara xaritam la kii wam la da koy tutoyer ah c'est ah. ko def ci droit ko def nga daal di màggal di sultan al ki nga xam ne dafa jub tegu ci yoon kooku màggal ko te yàlla tax bokk na ci màggal borom bi mooy nga teral kookee dee ko teral waaw wàcce ko place bi ko borom bi la boo koy wax moom même bu dee ne yow xamoon nga ko amaa avant booy nga ko doon woowe mu nekk président bul nekk ci biir nit ñi naan ko booy peut en privé loolu sax nekkul lu gën waaye nga ne ko ah monsieur le président yu mel noonu monsieur le ministre ah monsieur le député monsieur l'ambassadeur son excellence même bu nee ne sa rakk la wala sa booy la boo xam ne yaa ko doon yónni muy dem yow rek la kii mais am na lu ko borom bi ràññee te tamit mu ngi koy defe na mu ko ware lépp lu ko war mu ngi ciy taxawe ni mu rawatina ku mel ko ndax boo ko teralee bokk na ci màggal boroom bi kon gis nga ñi ñëpp màggal boroom xam-xam yegg ak ñi nga xam ne borom gëneel la ñi ñëpp ay borom gëneel la kon nag loolu lu am solo.